fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. wa an abi mas'uud radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala jaa'a rajulun ilaa nabiyyi sallallaahu alayhi wa sallam binaaqatin maxtuumatin faqaala haadihi fi sabilillah faqaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laka biha yawmal qiyaamati sab'u mi'ati naaqatin kulluhaa maxtuuma rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala kon al imaamul haafiz an-Nawawi ginnaaw bi nga xam ne lañ gis ci suñu jotaay bii ñu génn ñu ngi chapitre deux cent trente-quatre baabu fadlil jihaad hadis mille trois cent trente mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ihtabasa farasan fi sabilillahi imanan billahi wa tasdiqan bi wa'dihi banim jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis hadisu ibnu ummi abdin ya abdallah ibn mas'ud ibn ghafil ibn habib radiyallahu ta'ala anhu wa an ummihi mu ne waan abi Mas'ud non Abdullah ibn Mas'ud laa waxoon non Abu Mas'ud même bi passé dama jàpp maa ngi doon wax Abdullah ibn Mas'ud non du Abdullah ibn Mas'ud Abu Mas'ud Uqba ibn Amr ibn Thalaba voilà al-Badri an-Najjari voilà waaw ah, loolu tax maa ngi doon naan ibn Mas'ud non wa an Abi Mas'ud waaw abi Mas'ud radiyallahu anhu bokkoon ci wàllam saar alors que ibnu Mas'ud min al muhajirin radiyallahu anhuma annahu qaala nee na jaa dikk na rajulun benn góor ila nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi naqatin maxtuuma indaale gëléem goo xam ne waajal nañ ko defal ko laxaab gi lu mel mooy laxaab lay niru nga xam ne pare na ngir ñu man koo jëfandikoo man ko man ko utiliser ngir ci xare yooyu mooy defal na ko lim waral li war a ànd ak moom yépp fa qaala mu ñëw ne yonent bi alayhi salaam haadihi fi sabilillah ne yonent salaam haadihi gëléem gi fi sabilillah ci yoonu yàlla laa ko def fa qaala yonent bi alayhi salaam fa qaala mu wax rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam fa booba laka biha ne ko am nga jaare ko ci gëléem gi nga joxe yawmal qiyaamati bisub taxawaay ba sab'u mi'atin muy sept cent naaqa gëléem naaga gëléem naaqa ñoom ñëpp maxtuuma yu ñuy waajal la foofa comme ni nga waajalee ci gëléem gii nii rawahu muslim al imaamu abul husayn muslim ibn al hajjaj al qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhi daal na koy solo léegi laaj bu njëkk mooy stom doonga solo ño la déedee sëriñam di al Ahmad ibn Muhammad solo na ko na ko noon al imam an-Nasa'i rahmatullahi ala al-jamii al-imaamu Muslim benn bërëb kese la ko indi kitaabul imaara baabu fadli sadaqati fi sabiilillahi wa tad'iifihaa mu ne haddasanaa Ishaaq ibn Ibraahiim al-Hanzali mu nettal nañu sunu sëriñ di Ishaaq ibn Ibraahiim al-Hanzali di Ishaaq ibn Ibraahiim ibn Makhlad ibn Ibraahiim ibn Abdillah ibn Matar ibn Ubaydillah ibn Ghalib ibn al-Waarith ibn Ubayd ibn Atiyya ibn Murra ibn Ka'b ibn Hammam ibn Asad ibn Murra ibn Amr ibn Hanzala ibn Malik ibn Zayd Manat ibn Tamim at-Tamimi al-Hanzali Abu Yaqub al-Marwazi an-Naysaburi siiwoon ci Ishaq ibn Rahawiya xarit imaamu Ahmad ibn Muhammad rahmatullahi alayhi génn àddina la 237 am ñu ne 238 euh, wallahu ta'ala a'lam hmm. mu Ishaq ibn Ibrahim ibn Ibrahim Ishaaq ibn Ibraahiim rahimahullah mu Ishaaq ibn Raahawayh rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbaranaa xabaar nañu Jariir di Jariir ibn Abdil Hamiid ibn Jariir ibn Qurt ibn Hilaal ibn Abii Qays Abuu Abdillah ad-Dabbi ar-Raazi al-Kuufi al-Qaadi juge la woon rahimahullah génn àdduna 188 am na wuute rahmatullahi alayhi an al-A'mash mu jëlaw al-A'mash di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili mawlaa Abuu Muhammad at-Tabaristani al-asl Ah, al-Kufi rahmatullah alayhi génn àdduna cent quarante cinq am na wute tamit an Abi Amr ash-Shaybani mu jël ko ci ku ñu naan Abu Amr ash-Shaybani muy Abu Amr ash-Shaybani tuddoon Sa'd ibn Iyas ah, rahimahullah al-Yashkuri Abu Amr ah, al-Kufi rahmatullahi alayhi génn àddina moom vingt-six la xilaaf Seydina Usmaan la gën a àddina non non non lu may wax nii moom mi kii la muxadram la <laughs> muxadram la mooy en fait moom fekk na jamono yonent bi alayhi salaam en fait euh, ku guddoon fan la parce que laata yonent bi alayhi salaam euh, di gàddaay yi moom amoon na vingt six ans <laughs> <laughs> ah oui ma ne la waaw waaw. waaw moo tax al imaam Ibn Hibbaan ne kaana fi ayyaami nabi sallallahu alayhi wasallam sabiyyan ya'qilu waaye wa laysat lahu mu ne moom jamono yonent bay saa saa waa ji nekkoon na koo xam ne jeune la woon boo xam ne bu am bu ràññee gone gu ràññee la woon waaye nag euh, euh, euh, gisul yonent saa saam jotaawoo loolu moom moo tax imaam Az-Zahabi mu ne muxadramun thiqatun mu'ammar voilà non seulement mooy fekk na jamono yonent bay saa saa mais gisu ko ku dëgër la. waaye koo xam ne ku guddoon fan la waaw moom dugg na ci sant yi waaw moo da al-Xatiib al-Baghdaadi ah, mu ne waqad adraka an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam illaa mu ne dab na yonent bi saa de loolu nag waxinu wolof la yow fay bul yaakaar ni yonent saa saam da doon dox sawaay dab ko déedéet buñ la nee sawaay dab na ko mooy bokk naag moom ay at am mooy yonent saa di dund moom waa ji mu ngi doon dund loolu lañ lay wax <laughs> voilà <laughs> ne gisu ko quoi muy Abu Amr ash-Shaybani Sa'd ibn Iyas al rahimahullah kon moom euh, vingt six ans avant hijra bi saay kii <laughs> hein voilà génn àddina la quatre-vingt-quinze am ñu ne quatre-vingt-six am ñu ne quatre am ñu ne cent un gis nga kii euh, centenaire duggoon na ci bu baax rahimahullahu ta'ala an abi Mas'ud al-Ansari mu jëlee Abu Mas'ud di Uqbata ibn Amr ibn Tha'laba ibn Amr ibn Tha'laba rahimahullah al-Ansari al-Khazraji an-Najjari al-Badri Abu Mas'ud moom lañ naan al-Badri ñenn ñi ne bon al-Badri parce que daa dëkkoon côté Badar kese waaw euh, comme ni ko ñoom Yahya ibn Ma'in doon wax ne fekkewul Badar mais Imaamul Bukhari da ah kay bañ a fekke Badar fekk na balaar laa wax wallahu hmm? eh, taala alam ñun nag loolu lañ nootaloon ne badri boobu eh, dëkkoon na fa am dëkku fa mais imaamul Buxaari wax insha allah mooy li gën a noot mooy fekke woon na ghazwatu badrin radiyallahu taala anhu annahu qaala jaa rajulun bi naaqatin maxtuuma fa qaala haadihi fi sabilillah fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laka biha yawma alqiyamati sab'u mi'atin naaqatin kulluha maxtuuma voilà kon mu ngi noonu nii la ko al imaamu al xaafiz muslim abul xuseyn léegi hadis bi lëkkaaleem ak suñuy bunt bi di wax ci ngëneelu jihaad mooy ngëneelu dépenser ngir loo xam ne day yomb day yembal day tax jihaad ja yomb ca ña koy def mettre à leur disposition li nga xam ne soxla nañ ko ci matériel waaye ci ay fasak bu doon tay char de combat ay bomb ak ay nangam ak nangam moo yooyu rek voilà mooy bi nga xam ne mooy xadis biñ jógee man ihtabasa farasan fi sabilillah waaw ku tëj denc waajal xont waajal ak fas ngir ci yoonu yàlla fekk nga gëm te dëggal waaw koy kii tamit loolu la waa ji daa da waa dafa waajal ak gëléem ba mat defal ko li nga xam ne ki koy war bu ko waree comme laxaab gi moom lay mën a téye di ko man di téye mu bañ di màmm di ko man di conduire ñëw na yeneen ci alayhi salaam ba mu baax ne ko lii ci yoonu yàlla la waaw yeneen saa salaam mooy loolu lépp tabarruwaat yooyu bokk na comme li fàttala ko li imaam al-Xattaabi rahimahullah doon wax naan bokk na ci bërëb yi gën yu nit mën a def alalam voilà nga xam ne day waa ji day participer ci la tax kalimatu la ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi nekk al ulya voilà fiite kaw lu dul moom kon loolu waa ji noonu la def léegi nag boroom bi bi mu defee lool yeneen bari saa saa nag ko ne gis nga nag boroom bi fay na la ci sësal yi sept cent gëléem yoo xam ne comme nii la ñuy may yawmal qiyam mais yawmal qiyam nekkul ne dañuy mel nii ngir lan ngir ngir dem jihaad fu ñuy jihaad yow mal qiyam non <laughs> jeex na jihaad kay àddina bi la yem léegi nag mu des waaw gëléem yii nii parce xam nga lii moo dëppook daal Alxuraan doon wax ah borom bi waxoon na masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaa'ifu liman yashaa'u wallahu waasi'un aliim suñu boroom ne ca suuratul baqara aaya 261 masalul ladina misaalam ña nga xam ne yunfiquuna dañuy génn seen alal di ko dépenser ci yoonu yàlla amwaalum seen alal yi fi sabilillah ci yoonu yàlla ñooñ ci lan mooy seen misaal bu la bëggee jegeñal misaalu ñooñee mu nekk masali habba day mel ni nit koo xam ne daa jël benn pepp comme baykat bi jël benn pepp dugub ah daal di koy wàqi nawet baa ngi dugg ci ndakaaru mu ngay taw fan yee ci laata tabaski jeeg yooyu ah nga jël benn pepp daal di wàqi koy suul léegi pepp boobu am batat mu saxal nag daal di jur sab'a sanabil juróom-ñaari gubi mboq fi kulli sumbulatin gub bu nekk épi bu nekk mi'atu habba muy cent bu la bu dee sept épi la aywa sept épi épi bu nekk fois cent kon le total égal ah égal sept cent voilà loolu mooy lii mooy waa ji benn gëléem la defar yonent bi saa saam ne ko bi biha yawmal qiyaamati sab'u miya ne ko am nga ci bésu taxawaay ba ah sab'u miya waaw sept cent naaga lépp ñu waajal ko comme ni nga waajalee lii mais ngir mu koy war di def tanazu di promené wu ci biir àjjana léegi wax ji rek loolu la mooy ku mel ni ñoom as-Sindi eh, mi def ci haashiya bi mu def ci eh, eh, Nasaa'i rahimahullah al imaam na ko noon imaam Ahmad mu ngi naan lool nag tekkewul ne waa ji dañ koy utal sept cent yow yawmal qiyaam non mooy kenn moo payu ku dépassé woon ci toolu yàlla sept cent jëleen yu mel noo ne loolu la imaamu Nawawi nag moom leneen la wax ci lu jiitu woon as-Sindi rahimahullah ci al-Minhaj mu ne mu ne yahtamilu anna al-muraada lahu ajru sab'imi'ati naaqa wa yahtamilu an yakuna ala zaahirihi wa yakunu lahu fil jannati biha sab'imi'atin kullu waahidi waahidatin minhunna maxtuuma ah, yarkabuhunna haythu shaa'a lit-tanazzuh kama jaa'a fi khaylil janna Ah, wa naji biha wa hadha al ihtimal azhar a'lam moom contrairement ak li imaamu Sindi wax ginnaaw moom imaamu Nawawi dafa wax première ne day yenu ñaari biir kene mooy pay googu ñuy wax hein ah, mooy sab'u mi'a sept cent gëléem yi yoo xam ne préparé nañ leen takk leen eh, mooy ñu yor seen laxaab géeg yooyu yëpp mu ne loolu ñaari mbir ma ne nekk mooy premièrement mu nekk ne noo aj gi rek mooy pay gi la pay gi la quoi waaw dañ koy fay lu tolloo ku waa ku waajaloon sept cent fii ci àddina ngir xare ci toolu xare mu ne nag walla mu nekk ci zahiram mooy noonu waaw mooy yawmal qiyam borom bi day indil waa ji sept cent gëléem laa wax waaw yoo xam dañ ko koy waajalal nga xam ne da ciy war fu di wër ci àjjana ji fu ko neex yooyu yéeg ay gëléemam mu ne comme ni mu ñëwee ci euh, hadis bi wax naan fasu àjjana yi ak gëléemu àjjana yi mu ne nag bii nii contrairement ak l'imaamu Sindi wax ginnaaw azhar moo gën a feeñ que ne lii la mooy sa gëléem gii bu ëllëgee yawmal qiyaam borom bi dalay lay jox ca biir àjjana sept cent gëléem yoo xam ne waajaale leen Allah saa boo bëgg dem ci àjjana yi nag war say gëléem nag di di di di wër àjjana yi masha Allah waa ji nii voilà ci euh, <laughs> bi passé <laughs> gis nga kii euh, Urwa al-Bariqi rahimahullah taabi'i bi nee na man fekk naa mu naan xam nga moo ñu waxaloon bokk na mooy hadis mille trois cent vingt-neuf bi nee na saa sam nee na alxayru ma'quudun fii nawaasi alxayru ilaa yawm al-qiyaama al-ajru wal-ma'nam taabi'i na di ne taabi'i bi nee na man Uqba mi kii Urwa <laughs> moo tax saxaaba yi bu ñu mësoon dégg hadis yi non niñ ko doon appliqué bu leen ko borom bi mayee nee na man ñëw naa këram fekk fa soixante-dix fas <laughs> yaa ngi xam nga ne ñooñu di suñu këru cent mètres carrés yu ndaw yi ah! yow suñu kër yi cent quatre-vingts mètres carrés man nga fa soixante-dix fas fu muy dugg <laughs> soixante-dix suba sa way yoo xam ne ay naaru góor yu taxaw da baax di bañantu de <laughs> xam nga ne moos loolu du këru <laughs> mooy ñooñ domaine la nee na man gis naa Urwa al-Bariqi këram soixante dix fas mu waajal leen bu jihaad ji ne nii rek mu joxe aywa te moom da ci gis waaw <laughs> kon loolu euh, lii nii lu amaam solo kon en tout cas lii imaamu yu wax amaana mooy li gën a dëgër te ne lool jombul yonent bari saa saa ni mu ko waxee li feeñ mooy waa ji dañ koy defaral sept cent fas comme li alquran wax noonu ne borom bi moom yudaa'ifu mooy euh, bu boobee sept cent wallahu yudaa'ifu te borom bi nag mooy eh, li liman yasha ku ko soob mu ëppal ko sax sept cent wallahu te borom bi waasi'un mooy ki yaatu euh, ak pay ali mooy aja kon loolu lu ama am solo la léegi leneen li ñuy jànge ci xadiis bi ginnaaw lii mooy xër xër di saxaaba yi radiyallahu anhu daal di woon xër ci def yiw xër ji saxaaba yi radiyallahu moom daal di woon xër ci kaw def yiw ba ni nga xam ne mooy nga gis saxaaba bii moom nga xam ne daa ñëw defar waajal ñëw jox yonent way saa saam ne ko lii fi sabilillah mu nekk loo xam ne lu sell la moo tax bi mu ko waxee yonent saa saam ci saase mu ne ko am nga ci nangam allah di wane seenu xër ak tamit ni nga xam ne ñun tamit loolu lañu war a xëre ci yoonu yiw yi waruñoo jàng mbir yi wala xam affaire yi ba pare toog rek mu nekk benn loo xam ne spéculation kese lay doon waaw bu dee wax moom faire un beau discours on est là voilà on est présent personne ne nous duñu ko daq waaye nag bu jëf jotee ku nekk di tendee falaka lawetali bët loolu wal iyaadu billah aadana allahu min hada ku manul yàlla xam na ne manoo waaw waaye xam nga ne moo si ñuy wax mooy ñi nga xam ne ñoo gën a man waaw ñoom du du du du dañoo lottu de man nañu waaw waaw man nañu de waaw waaw waaw hmm? wala quoi eh? mooy noonee quoi eh, wallahu taala alam waaye dañ xam ne li am solo mooy tudd tur yi amul solo gis nga waa ji jëfam ju baax ji ak ju rëy ji bay na saa sa wax ko lii bu doon ne manula ñàkk ñu xam turam Seydina Uqba dina wax turam waaye loolu lu ñu xam ne mooy lépp solo voilà Hmm? loolu mooy du lu xam ne mooy li ëpp solo wallahu taala aalam alimamu alhafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu daal di ñuy tegal xadis bi ci tegu muy xadis mille trois cent trente-deux mu ne wa an abi Hammaad wa yuqaalu abu Su'aad wa yuqaalu abu Su'aad wa yuqaalu abu Usayd wa yuqaalu abu Aamir wa yuqaalu abu Amr abu Amr wa yuqaalu abu al-Aswad wa yuqaalu abu Abs Uqbatu ibn Aamir al-Juhani Uqbatu ibn Aamir al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa alal minbari yaquul wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min quwwa voilà foofu la ci yar alaa innal quwwata rami alaa innal quwwata rami alaa innal quwwata rami rawahu muslimun rahimahu llahu taala kon al imam alhafiz annawawiyu <laughs> allahu akbar waaw <laughs> waaw allahu akbar hmm? allahu akbar moo ndil ñu xadis bi mu ne wa an abi hamad léegi kii nag bu ko jaawale sahaaba biñ génn de uqbatu bna amr ak uqbatu bna amir bokkuñ ma ne ma déet waaye waxaatal li nga wax ma ne Uqwa ibn Amr moom lañ génn Abu Mas'ud kook ci waa Ansaar la ci waa Banu Najjaar kii nag Uqba ibn Amir al-Juhani bokkoon ci waa Juhayna bokkuñu de voilà ñoom ñépp taalibe lañ ci Yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy kon xadiis mille trois cent trente-deux mu ne moom nag daa bari ay dakkantal quoi ñii lii la ñii lii la ñii lii la ñii ne lii la moom la ah, te yàgg lañ fi gis xadiis am mais dugalul woon ci lu mel ni mu ne waan Abi Hammaad am nañu ne Abu Hammaad la mooy dàkkanta la wayu yuqaalu am ñu ne non Abu Su'ad la Abu Su'ad la bàyyi Su'ad wa yuqaalu mu ne am na ñeneen ñu ne Abu Usayd la bàyyi leen loolu waaye ah kii di Abu Usayd nga naan wa yuqaalu Abu Amir am ñu ne Abu Amir la am ñu ne baleen loolu waaye Abu Amir la am ñu ne baleel loolu abu al aswad baay al aswad la am ñu ne bàyyi leen loolu wa yuqaalu abu abs am nañu ne non abu abs la am nañu ne abu asad loolu waxu ko mais am nañu ne abu asad la voilà moom imaamu Nawawi indiwul boobu abu asad am na tamit waaye nan la tuddoon Uqbatu ibn Amir muy Seydina Uqbatu ibn Amir al-Juhani radiyallahu anhu bokkoon ci la de Juhayna annahu qaal nee na sami'tu man di dégg naa rasulallahi dawal yàlla li sallallahu wa sallam wa minbar te xaala ba ma koy dégg mu ngi woon ci kaw minbar bi daa sur son minbar yaqulu mu naan wa a'iddu lahum di wax aaya boobu nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa taala di wax naan wa a'iddu lahum waajalal leen seen noon yi mastata'tum ah lépp loo xam ne man ngeen ko waaw min quwwa nekk na seen kàttan min quwwa ci doole waaw waloolu suuratul anfaal la dinañ ci ñëw après insha allah yonent way saa saam nag di ñu leeral la lan mooy quwwa waaw mastata'tum min quwwa loolu noonu mu loolu ana lama te ki waay mu ne alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee naa innal quwwa gis nga ko kaddu gi euh, euh, kii bi doole ji yo suñu boroom naan nañ ko leen ko waajal mooy lan mooy arram yu mooy lance waaw mooy lance mooy jàng dans ci pire l'apprentissage et le maîtrise et la maîtrise du tir et des lances waaw loolu mooy doole ji borom bi di wax waaw bi yoboo nag ngeen jàngi ko kon waaw kon mu ne mu wax ko ñetti yoon ne alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alqu inna alquwatar rami doole dëgg bi ñuy wax mooy mën a lancer loolu la waaw di jam tey jàgg say nañuy tiire jamono yi nga xam ne flèche la woon nga man flèche bu baax jamono yi nga xam ne xeej nga man xeej bu baax jamono yi nga xam ne ay lance missile la nga man ko bu baax maîtriser sa trajectoire ba du ko dara bu ko teree àgg fu nga soxla loolu mooy doole wax ko ñetti yoon mu ne xadiis bi Allahu akbar ah mooy solo na ko muslim muy imaamu muslim rahimahullahu taala waaw waaw mu léegi ah, léegi laaj bu njëkk est-ce que moom moo ko solo ñu ne la déedéet xadiis bi du muslim kese ki nga xamante ne nii mooy al imaamu ahmad sëriñam solo na ko waaye na ko al imaamu at-Tirmidhi wa al imaamu imaam Abu Dawud d'abord at-Tirmidhi ak Ibnu Maaja rahmatullahi ala al-jamii al imaamu hmm? léegi al imaamu euh, muslim rahimahullah kitaabul imaara baabu fadli rami mu ne haddasanaa Haaruun ibn Ma'ruuf mu ne ettal nañu suñu sëriñ di Haaruun ibn Ma'ruuf di Haaruun ibn Ma'ruuf Abu Ali al-Marwazi al-asl al-Khazzaaz ad-Dariir wàccoon Baghdad kon al-Baghdaadi rahimahullahu ta'aala génn àddina 231 qaala mu ne axbaranaa ibnu Wahb mu ne kii nett mooy ibnu Wahb ni Abdallah ibnu Wahb Abdullah ibnu Wahb ibnu Muslim al-Qurashiyu rahimahullahu ta'ala al-Firi mawlaam Abu Muhammad al-Misri génn na 197 rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarani Amr ibn al-Haaris mu ne xabaar na man dong Amr ibn al-Haaris Amr ibn al-Haaris ibn Yaquub ibn Abdillah al-Ansaari mawlaam Abu Umayya al-Misri al-Faqih rahimahullah génn na 148 wuute bu ci am rahmatullahi alayhi an Abi Ali Sumaama ibn Shufayy voilà muy jële ci Abu Ali di Sumaama ibn Shufay di Sumaama ibn Shufay al-Hamadani rahimahullah Abu Ali al-Iskandari al-Misri al-Iskandarani rahimahullah génn àddina la cent vingt wala ah, non avant cent vingt rahimahullahu ta'ala annahu kana moom sami'a dégg na Uqbata ibn Amir do Uqbata ibn Amir ibn Abs al-Juhani voilà Abu Haman Abu ñi ne Abu Zu'aan ñi ne Abu Aamir ñi ne Abu Amr ñi ne Abu Aamir ñi ne Abu Asad ñi ne Abu Usayd ñi ne nangam ak nangam Abul Aswad rahmatullah alayhi al-Juhani al-Misri dëkkoon Misr finalement génn àdduna l'an cinquante-huit am ñu ne l'an soixante radiyallahu ta'ala anhu yaqulu mu ne mu nga doon wax ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ala al-minbar yaqul voilà wa huwa ala al-minbar yaqul wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa ala inna al-quwwata ramyi ala inna al-quwwata ramyi ala inna al-quwwata ramyi kon nii la ko al imaam indi waaw muy wax ba léegi lu taalee nag suñu buntu bi nag mooy gëneelu jihaad mooy jihaad du ay waxoon nañu ñaan yi mooy waajal yi it ci la waaw mooy ñii jiyaar yi dañoo war a waajal seen bopp ci lépp loo xam ne ngir mettre à leur côté lépp loo xam ne dina leen may ngañat ndax l'islam masuloon ma neenal li nga xamante ne mooy lee asbaab yi muy sabab yi waaw nekkul ne réew jullit ngeen rek dayen di toog du ngeen waajal seen bopp ci dara noon yi bu ñu amee bomb bu baax sax ci yéen lañ koy waajale ci yéen lañ koy essayer loolu ñaaw na saa saa bi ñu xamal nag ne borom bi tabaaraka wa de wax nañu ci alquran ci suuratul anfaal waaw mooy aaya soixante bi mu ne wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribaatil khayli turhibuuna bihi aduwwallahi wa wa axarina min duunihim laa ta'lamuunahum Allahu ya'lamuhum wa maa tunfiquu min shay'in fii sabiilillaahi yuwaffa ilaykum wa antum laa tuzlamuun suñu boroom ne wa a'iddu waaw waajalal leen préparer leen lahum ñeel leen ñan yéefiri maa li nga xam ne istata'tum nekk na ci seenu seenuk lu ngeen man lu ngeen seen kattan min quwwa ci doole wa min ribaatil xayli ak yee fas ya nga xam ne te mooy dellu ci liñ doon wax ak fas yéene saa sam doon wax alxaylu maquudun wala maquusun fii nawaasiha alxayr Allah fii nawaasiha alxayr ila yawm alqiyaama waaw ribaatul xayli yooyu nga xam na leen di waajal yeew bu ko defee lan force boobu ngeen di yor dina dissuasif turhibuuna bihi aduwallah ngeen ciy tiitale mu dissuasif tax mu bañ leen a yàpp di leen nappaaje comme ay beña yu nooy yu ñu piire wala ay pata suñu piire ñan adu wallahi ngeen leen noonu yàlla yu wa adu wakum ta di seen noonu waaw waaye wa aaxari nag ñeneen ñoo xam ne yéen seen ñoom comme ñii lañu mais min duunihim ñu wuteeg yéen seen noon yi nga xam ne délimité ngeen leen xam ngeen leen déterminé ngeen leen waaw waaye am na ñoo xam ne seeni noonu lañ ne xamu ngeen leen laa ta'lamunahu xamu ngeen leen waaye allahu eh, ya'lamu waaye borom bi xam na leen moom bi nga xam ne moo ahata bi kulli shay'in ilma moo peeg lépp xam-xam waaw xam nga léeg-léeg nga identifier sa noon diw sa noon la mais am na yeneen ñoo xamante ne yow xamoo ne ñoom say noon lañ même bu dee xam nga seen existence mais wanañu ko wanuñu la ko mais ñu ngi xaar benn porox doll bu ñu la jekku ne la rës borom bi nag xam nañoo ñëpp te bu ñu gisee ngeen am doole non seulement seen noon yi ngeen identifié dootuñ leen yàpp dinañ leen sóoraale ci lu bari mais seen noon yi nga xam ne identifié wu ngeen leen ñoom ci seen bopp dinañ eh gaa yi saa yi <laughs> gaa yi bàyyi wuñ seen bopp de waaw <laughs> waaw yii gaa yi saa yi bi ñu fi def waaw seen fête nationale bi xaw ma nangam. sa yii façon armée moom la hawla gaa yi kon gaa yi ndekete yooyu daa am solo waaw wane bomber le torse waaw montrer ses ba gaa yi xam ne fii moom képp koo xam ne yaakaar nga ne dañoo neex a kii ba nga cox ñu <laughs> di ko rëccu waaw bu ko defee dina laxab bu baax gémmiñu noon yi ak bopp noon yi nga xam ne ñooy waaju mbëkk yéen jullit ñi dinañ ko seetaan ba la ñu koo def waaw yonent bi ay saa saam rek aaya boobu la leeralal waa xuwa boobu mooy lan mu ne mooy ar-ramyu mooy jàng lance jàng li nga xamante ne mooy flèche jàng li nga xam ne mooy sànni ay xeej ak yooyu mooy nan lañuy jànge ba ay centre de tir yi waaw ci armée yeeg yépp yi nga xamante ne nii day tax cible cible yi ñu koy ñu koy am loolu la. loolu jàng googee daa am solo waaw kon loolu ah. <laughs> kon loolu lu am am solo la quoi <laughs> waaw kon nag nañ ci bàyyi xel nañ ci bàyyi xel yonent bi alayhi salaatu salaam wax nañu ñun jullit ñi lépp amul dara loo xam ne suñu njariñ la lu dul xëccal nañu ko ñun nag ah. léegi nag bu dee nag dañoo yaanaani bàyyee ko topp li nga xamante ne mooy ba bisaala gi toog doo def dara waaw sa sécurité sax ngay fay réew ak koo xam ne ay noon lañu du ñuy jullit te lépp lu l'islam bi bëgg buñ ko bëggee képp ku bëgg a doxal l'islam ñu taxaw ci ne du am nga jël ñooñ di leen fay ñu ne ñoo lay aar après ñu ne ñooñu ñu ngi ci jàmm walla c'est ça walla iyaazu billah loolu jàmm lan la alal joo xam ne di ko luubal di ko jox ñoo xam ne say noon lañ ngir ñu lay ñu lay ñu ñeneen ñoo lay ñoo lay ñoo lay garder ñooy ñooy assurer ci sécurité buñ lay jaay arme sax ci ñoom ngay ñëw ñu jaay la arme yoo xam ne yow de façon mënoo fexe ba xeex ak ñoom ndax liñ la jaay ñoom maîtriser nañ ko ñoo ko defar waaw te man nañ ci def pas yoo xam ne au cas où bés boo ñëwee bëgg a sumbe euh, euh, euh, dellu seen kaw am na lu ñuy def désactiver yëpp parce que ñoo yor xam-xam bi yor lépp ki la jaay mbir mi kay yor technologie bi yor bi yëpp jox la kooku da ngaa xeex ak moom moo tax yoo xam ne soit boo ko jëndee nga nga nga dévier ko waaw nga jël ko liggéey ko neneen noo xamante ne day déjouer ñoom liñ ci def wala yow nga fexe defar yeneen ni ñoom yoo xam ne ñoom ñu sax xalaat ne affaire yi sawaay yi lépp lu ñu yaakaar yow nga juuy leen waaw ba yow boo lancé benn benn benn missile intercontinental tous lañ ci dut man waaw ay missile furtif ngay dóor dara lañ ci dut man yooyu yëpp nga utal ko sa bopp loolu mooy loolu mooy doole waaw waaw loolu mooy ku la dàq xare rek foofu la la mane ne ala innal quwwata rami quwwa boobu borom bi ne nañ ko waajal mooy lii waaw mooy nañu waajal suñu bopp loolu la mais toog rek waaw toog rek waaw te armée sax kenn manu ko ci du armée du dara arme yi sax dañ leen di gis rek yow boo leen di xool xam ne ñii <laughs> ñii moom premier tël ñu fëx <laughs> walla iyaazu billaah ndax waajaluñ parewuñu waaw au lieu ñu defal ko se yore saa sam da doon da doon da doon daa amoon foo xam ne fa la comme ni Ibnu Umar radiyallahu anhu wax foo xam ne fa lañ doon euh, waajale di di di jàng tiir yonent doon doon doon doon waajal saxaaba ñu ñu ñuy jàng nan la ñuy defe tiir ak yooyu ak nan la ñuy waajale yooyu mais ñun dara ñu naan ñu yéen moom waru ngeen a def yooyu waaw après nag jabol yise la waaw yéen da ngeen a war a ndax bu ngeen ko defee ça veut dire am na lu ngeen di waajal léegi noon bi koy def moom nag nga xam ne ci la dëkk yor armée professionnelle am yooyu seen réew jullit mi ngeen yor armée professionnelle manu ngeen di def ci ñoom lu dul boo xam ne ñoom ñoo leen di ñëw di leen tetti comme ay bébé di leen defal formation yooyu wal iyaazu billah di leen tetti comme ay bébé ne dañ leen di forme dañ leen di wan nan la ñuy kiiwee ngeen ñëw stage voilà de guerre nangam ak nangam yoo xam ne yow ki nga xamante ne nii kii boo waxalee dëgg dëgg dëgg mooy sonoon dëgg waaw bés ba nga ba ngeen bokk ba nga lëkkoog moom ba léegi yow da ngay gën a suux te sa diine doxaloo ci dara te da ngay ba woyofal sa diine ba pare mu gën laa yab kooku bu dul sonoon kan mooy sonoon wal iyaazu billah te bokku ngeen daraay diine l'islam ñu lay fowe waaw léegi nag borom bi nag danañu waajal leen yeneen saa saa nag xamal nañu nag euh, doole goog min xuwa goog du n'importe quoi déedéet mooy ar ramir waaw kon loolu lu ama am solo la quoi leneen kon mooy euh, fadlul jihaad yi waaye da nga koy da waajal ngir loolu nga mën am li nga xamante ne mooy ngañaay borom bi defal la ngañaay ndax tee ci di ñaan yàlla waaw mais jàpp ci sabab yi ndax borom bi ñoo wa a'iddu loolu dañ daf ñoo jox digal waajal leen bu ko ñëpp bàyyee ndoo mooy problème yi ñu dal moo ñuy dal rek bu ko ñëpp bàyyee ci la torox taage gi dugg waaw fakris li la imaamul Qurtubi waxoon rahimahullah leneen luñ ciy jàng ci hadis bi mooy yonent bi sallallahu alayhi xutba yi nga xam ne la ko doon def ci minbar bi mooy di boo amee discours wala message boo war a jàngale nga nekk foo xam ne ñépp lay mën a dégg ndax minbar bi moo gën a kawe ñépp dinañ la mën a gis waaye booy wax dina gën a mën a jotale waaw buñ la joxee micro bu fi nekk nooy c'est micro c'est que nooy jëlal micro nga wax bu ko defee nit ñi dégg waaw ay euh, ce que loolu defal buñ la nee kaay yéeg fii itam ñépp toog da war a wax mais amul nga naan non non loolu est-ce que non da ngay yéeg parce que ren saa salama ngi ci minbar bi lay toog la yéeg ñépp nekk ci suuf waaw loolu nekkul ay affaire wàcc sa bopp di wàcc sa bopp waxoon naa la ko mooy def li yoneen saa salam def waaw kon nag loolu ak importance lool di bu bu wax wax ju am solo nga koy répéter ñetti yoon comme ni nga xam ne loolu doon sunnaam yoneen saa salam bu waxoon mbir da ko doon répéter ñetti yoon wallahu ta'ala a'lam al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala eh, mu indi hadith 1333 ba léegi muy jëy jël Seydina Uqba ibn Amir eh. wuteeg Uqba ibn Amr Abu Mas'ud mu ne wa anhu radiyallahu anhu annahu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul satuftahu alaykum ardun wa yakfikumullah fala ya'jizu ahadukum an yalhuwa bi ashamin rawahu muslim rahimahullahu ta'ala Ah. te xadis bii nii imaam an-Nawawi ni at-Tirmidhi mu ko indi dafa indi bële ba pare dajale ko indiwaat beneen bi nga xam ne dafay boole waale lii waaw léegi euh, kon mu ne waan wa anhu xadis bi euh, mu ngi koy jële ci Seydina Uqba ba léegi ibn Amr non Ibn Amir Uqbat ibn Amir Uqbat ibn <laughs> li ma la sànq daan bu ko jaawal Uqbat ibn Amir al-Juhani radiyallahu anhu mu ngi nii moo nekkaat nii mu ne annahu que ne moom qaala nee na ah, sami'tu mu ne dégg naa rasulullahi ah, mooy ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waaw yaqulu mu naan sa tuftahu alaykum aradun waaw dinañu ubbi ci yéen ay suuf yoo xam ne yonent bay saa saam bi muy dund lool amagut yonent saa saam bi muy dund kenn ubbeegul Misr kenn ubbeegul bilaadul Iraq kenn ubbeegul bilaadu Shaam mu ne nag lool nag dina am dees nañ ubbi lool loo xam ne gannaawam lay am waaw wa loo boroom bi nag mooy ki nga xam ne dëgg-dëgg moo leen fegal noonu seen noon yooyu ba ngeen man leen a noot ak ña fa nekk yi te borom bi dina leen leen fegal seeni ay waaye borom bi bu la koy fegal dina am loo xam ne ci la koy jaarale ndax sunnaam la ci kaw suuf waaw seenu mbon ci kàttanam ak nootaange gi nga xam ne moom la am defal leen ko waaw mu ne nag bu lool amee nag fala yajizu bu mu bu mu lot waaw fala de ah ahadukum kenn ci yéen an yal an yal huwa muy toppatoo bi soxlaal nekk koo xam ne day am loo xam ne dafiy am mainmise maîtrise ba pare xam nga xam ne tout le temps la ci gis muy entraîner di waajal bu mu bu mu bu mu ñàkkal solo de bu mu alhamdulilah lottu kenn ci yéen an yalhuwa bi asumi muy fowe di waajal li nga xam ne mooy ay xeejam mooy mu dàng koy jàng di ko di ko yittewoo malgré ne yàlla ubbil nañu ay réew bés bu ñu fi xoolee tëdd ci suñuy laurier noon yi dinañu waajal dalaat suñ kaw nanguwaat lépp ku weddi laajal waa Andalusi waaw waaw ku akbar dafa mel ni ñun du xadiis yi yëpp gisuñu leen waaw waaw wal iyaadu billah mu xuseyn muslim ibnu al xajjaaj rahmatullahi alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que moom dong moo ko solo ñu ne la déedéet al Ahmadu ak al rahmatullahi alayhim ñoom solo al Muslim mu ngi ko ndi kitaabul imaara baabu fadli rami mu ne wa haddathana Haarun ibn Ma'ruf mooy càllale bi ñu jóge woon sànq rek voilà ndax wax na la hadis bi imaam Muslim rahimahullah daa teg mooy même hadis Seydina Uqba rek voilà après mu indi lale ala inna al quwwata rami mu indiwaat même càllale bi. même kii bi suuf ka da cee yokkule muy Haarun ibn Ma'ruuf qaala haddathanaa ibnu Wahb qaala akhbaranaa Amru ibnu al-Haarith an Abii Ali an Uqbata ibn Aamir radiyallaahu anhu qaala sami'tu rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam yaquulu satuftahu alaykum ardun wa yakfikahumullaah falaa ya'jizu ahadukum an yalhuwa bi ashumihi voilà kon nii la ko al imaam indee moo al imaam an-Nawawi mu ne lii nag bi muy sarah hadis bi moom al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah mu ne xadiis yi fekk da moo a boole moom mu ne daci ci wane fadilatu ram yi mooy ngëneelu jàng li nga xam ne mooy tiir wa pare ak di ko yittewoo waaye ci yéene bu jihaad taxawee ngir taxawal kalimatu laa ilaha illa allah wala ñooy bëgg a noot ay jullit nga mën a taxaw fii sabilillah ci yoonu yàlla waaw mu ne naka noonu bépp façon yi nga xam ne moom lañuy ñuy utiliser ay armes loolu dañ koo la ngëneel da cee nekk maîtrise am maîtrise loolu manipulation yooyu waaw naka noonu mooy rawante ci wàllu fas bu dee tey mooy ci yeneen façon yi nga xam ne ñoo xew waaw kon nag mu ne wal muraadu bi hada kull bi hada kullihi at-tamarrun ala al-qital wa at-tadarrub waaw waaw kon nag mu ne lii lépp nag c'est pour l'essentiel liñ ci soxla li ci resaasam soxla mooy di entraîner wu ci wàllu xare comme ni ko armée yi di defee waaw ban armée bu normal nga gis boo xam ne du waajal boppam di def ay ay simulation ay kii de de de même de guerre yu mel noonu tout le temps ñu ngi waajal di entraîner wu def loolu dañ koo def rek ngir toog parce que ku bëgg la paix il faut nga waajal guerre parce que gars yi àddina bi boo mel noonu ah. gis nga nappante ak nappaate ak tamit moxoñaate bu dee da ngaa ñàkk fulla loolu dafay ma saam waaw képp nag koo xam ne la nga yor mu baax ci yow fexewoo lu ko aar yow sawaay bu ko gaa yi ñëwee rajaxe boobu yaa ko teg sa bopp loolu kese waaw li gën a màgg nag muy diine l'islam ji ak li nga xam ne borom bi nee na bu leen faatu mukk lu dul ngeen nekk ñu wommatu loolu de wommatu googu nag ñi la ne du ko fi am bu yeboo nga mu leer la ne bu yeboo nga waajal sa bopp waaw waaw waajaw nga bañ a nekk nit ñi di bëri di sa di dal sa kaw waaw kuy bëri ba jege ci yow nga ne ko allumé mu daal di reculer nga avancé maanaam attention ah voilà xam fi muy yem daal di reculer seeti keneen kon loolu yii yëpp loolu la quoi te xoola yonent bay saa dañ ciy jànge kon mooy liñ jóge rek nga ne dëkkaale bunt bi mooy mbir yi boroom bi bu ñu ubbilee ay suufit ça ne veut pas ubbil nañu ko léegi ñun après dañu koy moy parce que teg suñu tànk ci njàngalem yonent way sa sa mooy dévier nañu te fu ñu dévier mooy lañu koy ñàkk mooy borom bi lim ne dinaa leen wasa yakfikahum borom bi de yonent way sa sa ne boroom bi dina leen ah sa tuftahu alaykum aradun wa yakfikahumullah borom bi dina leen fegal seenuk ay waaye lu mu ci teg fala ya'jizu ko waaye malgré lool bu kenn ci yéen daal di daal di neenal lottu ci di entraîner boppam ci wàllu li nga xamante ne bés bu noon yi ñëwee ñu mën a faire am an yalhuwa bi asumi ci ay flèche ay xeejam mu ci euh, euh, euh, nekk koo xam da ciy entraîner ba man ko waaw waaye la nga manoon bés boo ko fàttee am na xadiis yi ñëw ci kanam waaw di ci tegu képp koo xam ne dafa manoon tiir ba pare fàtte ko yonent bi alayhi salaam ne kooku bokkul ci ñun waaw mooy xam-xam bu toll noonu nga am ko di xullee ndax toog topp topp neexation bi rek ba yow sawaay mënatul dara waaw fii mu ne boo ko joxoonum jaay sax mu manu koo téye mu wadd te pourtant waa ji ab ah, ku aay la woon mais léegi dara manu ko waaw ku mënoon a laas tiir kii tiir yooyu mais dara fàtte ne lépp parce que toog di nooyal rek nekk ci baddaxal man daawam yoneen saa saam ne kooku moom bokkul ci ma walla iyaazu billaah kon loolu nañ ci bàyyi xel waaw loolu nañ ci bàyyi xel riwaay imaam al-Bukhari ah, ci at-Tirmidhi bi comme niñ la ko wax moom moom dafa boole affaire waaw dafa boole affaire moom dafa boole xadiis bi ñu jóge ak bii eh, eh, moom da koo boole deux ñu ngi ko soloobee benn d'un coup moom noonu la ko ëndee moom al imaam Abu Isa at-Tirmidhi abwaabu tafsir tafsir al-Qur'aan an rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam baabun wa min suuratil anfaal waaw mu ne Uqbatu ibn Aamir anna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam qara'a haadhihi al-aaya 'ala al-minbar wa a'iddu lahum ma istata'tum min quwwa qaala alaa inna al-quwwata ar-ramy thalaatha marraat alaa inna allaha sayaftahu lakum al-ard wa satukfawna al-mu'na waaw mooy coonooy noon yi borom bi dinañ leen ko yañuy waajal ngir dal seen kaw borom bi de dina leen ko fegal waaye nag malgré loolu nag borom bi ak aar leen daa am fu koy jaaral bu ngeen yoon joxee rek mu baax waaw wala tahinu wala tahzanu wa antumul na bés bu ngeen ba deful deful yooyu nag mu ne bu leen ko def ngeen def ko ah bu boobaa nag mooy la leen di dal dal leen ku weddi kon mooy lii mooy misaalam bépp euh, territoire yoo xam ne jullit ñi dañ koo yoroon di sàggan ba bako ba bay bañ nangu ko waaw waaw ba di sàggan bañ nangu ko seetal fépp nag c'est waaw waaw gis nga ardu Palestine nu mel noonu la demee woon waaw li la yahuud yi ñëw moom foofu kii mais gis nga xurubu salibiya yi euh, mais eh, mais croisade c'était ça bi ñuy ñëw dañoo fekk ay jullit yu taqa yu yu yu dispersé wu waaw ku lu waay xalaat keneen xalaat leneen bu ñuy duma benn réewum julli sax day mel ni ñeneen ñi dañ ciy kontaan bëgg noonu yi gañe bu ko defee ñoom ñu féex noonu lañ defoon ba gaa yi ñëw rajaxe leen te loolu moo xew suñu jamono quoi kon loolu nañ ci bàyyi xel bu ñu yàlla eh, joxee ngañaa it bu ñu xullee wàcc raayu yonent bàyyi saa saa borom bi seetaan ñoog suñuy noon ñu noot ñu wal iyaazu billah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al mursalin